guddi gilee mooy guddi mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa wàccoon ñëw ci àddina si yàlla yónni ko muy jubal mbooleem jaame moo tax muy guddi koo xam ne guddi yu gën yépp moo ci gën at mi am na juróom-ñaari guddi yoo xam ne gën ci at mi guddi ajuma guddi suba la ñuy wari guddi suba la tabaski guddi tamxarit ak guddi nisfu Shaabaan gën gën yooyu nag yooyu guddi ma jëkk a tudd seen ngëneel yonent bi feeñal na ko guddi gii nag moom ngëneelam yonent bi feeñalu ko ndax soxlawut feeñal yaaram dañuy wax ne naka lay wéte ci xelam nit ku wé ku am xel bëccëg ñi di ko sàkkal tegtal naa lii bëccëg la yooyu baax yépp li leen tax a baax mooy la ca xew guddig laylatul qadar yàlla wax na nga ngëneelam wax ne li ko taxa a baax gën guddi yi mooy malaaka yi dañ cee wàcce ak jibril su fekkee guddi gi malaaka yi wàcce ak jibril gën na guddi yi ndax loolu kon guddi gi nga xam ne ci la yonent ki nga xam ne mooy sangam malaaka yi nit ñi ñëpp guddi gi mu wàcce moo gën guddi laylatul qadar ci jamono yonent bi sallallahu alayhi daawuñ def gàmmu ni ko xeet wi defe léegi ndax yonent defu ko ndax xelu nit di màggal boppam waaye ba yonent génnee àddina nag da ko dale ca maas ak ñetteel ga ba fii ci tey xeet wi yépp daje nañ ci guddi gi de ñi di ko màggal di ko dundal ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wax na ne sama xeet duñ daje ci réer lépp loo xam ne xeet yu daje nañ ci gannaawam rek na nañu wóor ne loolu mu ngi dëppook yoonam kon nag gàmmoo wax yonent bi ne ko dinaa la nettali xabaar yi yonent yi la jëkkoon ndax sa xol gën a dëgër ci gëm yàlla su fekkee yonent ñu di ko nettali xabaar yi yonent yi ko jiitoon nañ doon def ak lañ leen doon def ñu di ko muñ loolu yokk na ko moom yonent gëm yàlla suñ bopp ñu nettali ñu yonent ci boppam lam doon def mook saaba yi mu yokk ñu gëm yàlla loolu amul werante moo tax ba ndaje yi ñuy daje di def gàmmo ngëneel yu bëree nga ca bu jëkk ba mooy nit ñaa ngi daje di dundale seen alal di teg yonent bi di julli ci moom loolu dafa tegtale ne màggal nañ yonent bi sallallahu alayhi te yonent bi ku ko màggal dal di màggal diine jim dikkee te ku màggal diine topp ko texe dal di ñëw texe dal di ñëw su fekkee nag ni ñaareel ba lii ñuy def dafa tegtale sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent ku ko sopp dal di texe te dootoo texea di gannaaw la ñetteel ba lii ñuy def xeetu liggéey ngi ci ndax ku ne ngi jóge këram ku ne ngi bàyyi soxlaam ñu ñëw di daje fii ngir yonent bi loolu liggéeyal ko la te liggéeyal yonent bi sallallahu wa sallam ku ko yàlla may nga texe texe goo xam ne dootoo texea di mukk gannaaw ga <coughs> liggéeyal yonent bi sallallahu wa sallam ci la jaam mën a amee maxaama boo xam ne moo gën bu malaaka malaaka yi yi nga xam ne ñooy sàmm jëfi jaam yi suñ gisee ñoo xam ne dañuy liggéeyal yonent bi duñ leen jege sax ndax jege ñaarey buur bi lañ jege ñaarey buur sandarma du ko wax dara ñaare kon nag ñi jege yonent bi itam noonu la leen malaaka di di moytoo te liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi nguur ak yonent bi nguur gu màgg la ci baatin gépp nguur gu màgg ci àddina am na drapeau te képp koo xam ne fonctionnaire am bu gën a màgg ci dëkk danañ samp drapeau ci sa kër ñu xam ne yaay fonctionnaire am gouvernement bi nga xam ne moo gën a mag ci dëkk bi mu nekk ba boo demee ci ci ci réseau Kaolack sax da ko fekk drapeau ñu xam ne kii mooy njiital ñi nga xam ne ñooy liggéeyal président ba mu nekk ca Dakar soo xamee ne kuy liggéeyal yonent bi kuy liggéeyal gouvernement dañ koy yëkkati raaya na nga xam ne kuy liggéeyal yonent bi itam malaaka yaa ngi koy yëkkati raaya bu fekkee gisuñ ko sax ñaar ba lii mën naa bijj jaam tëdd géwénte gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent ku géwénte gis ko moom nga gis ci boppam te koo gis texe texe goo xam ne doodoo texe di mukk gannaaw la lii ñu def itam mën naa am ndax nii la bindab yonent nii la mel nii la mel nii la mel loolu sa xol mën na ko nataal nataal boobu soo ko dëkkalee ci sa xol bu yàggee mën nga am gis yonent sallallahu alayhi wa sallam gis yonent benn muy ci nelaw benn muy ci xeyal noonu benn muy ci gis goo xam ne ah, àndut ak dara loolu mooy li nga xam ne moom la wali xemeem tam ci lañuy ñuy jeexal seen dund pour bëgg am maqaam boobu guddi gii nag fukki fanaan ñaar ci weeru gammo ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àddina wuute nañ ci ñu ne ci guddi gu jëkk gi la juddu ñu ci guddi ñaareel gi ñu ne ci guddi juróom-ñetteel gi waaye li gën a wét am ne barke yëpp moom lañ jàpp mooy ci guddi fukk ak ñaar waaw ci la juddu sallallahu alayhi wa sallam ci bésab altine bés boobu mu juddu woon ci la gàddaay dem Medina ci la génn àddina itam bés li yàlla sopp ci lañu wàccee ci moom woyu gi lépp lu yàlla soppate ko ci yonant bi mu ngi koy def ci bés bii kon yonant bi ci sallallahu alayhi wa bu toog di màggal boppam waaye yàlla moom màggal na ko ñun ñi nga xam ne yaakaar ñu may barke bi yonent war nañoo màggal guddi gi le ngir ñu am cëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn buur boo xam ne bu sàggan la woon wante ku bëgg yonent bi bu guddi gi jotaa mu dépassé ci àllam def ci lu nekk ba bés place boo gis am na ku ko bëgg ñi bëgg place am ñoo bëgg ko yongaan rey ko noonam ba daldi bocc gannaay ne ko tey ma rey la kuy dox sa diggante ak man mu ne ko gàmm mooy dox sama diggante ak yow foofa yàlla daldi sànni lox waa ja mu lox ba daanu ci suuf buur ba daldi ko jàppalu ñu daldi jàpp yóbbu ca kaso ga buur bu moom mucc te daf ko ne rek gàmmu gi may màggal dana dox sama diggante yow tax na ba guddi gi ñu ngi koy màggal di ci yaakaar barke buy dellu ci ñun ak buy dellu ci suñuy réew ak buy dellu ci suñuy njaboot yépp ba ca suñuy sët eh, li nga xam nag ne ne la ñuy gamoo mooy di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci way yi nga xam ne wayoon nañ ko ko saaba yi wayoon nañ ko ko yooyu jiitu ak taabiyeena yi ak bépp tey am na ñu koy way ñu jàng woyam yooyu di julli ci moom eh, di dundale suñu àll di ñaan yàlla pour suñ bopp di ñaan yàlla pour suñuy mbokk di ñaan yàlla pour suñu réew <clears throat> loolu ci gàtt gàtt bi mooy li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci guddi gii guddi gii nag bëgg nañ nga ñàkk ko nelaw bu bët set li nga xam ne aminatu yaay yonent ci la matoon yonent nelawul guddi ga yëpp ba saa si mujj ci guddi fajar xar waxtu woowu la yonent bi juddu sallallahu alayhi soo seetloo waxtu woowu guddi jotee da nga ko xam nit bu feebaree lu feebar ba métti métti métti bu ba tere ko nelaw bu saa soo si jotee foofu mu lëf ci nelaw waxtu woowu waxtu nangu ñaan la waxtu mbóot yu bëree nga ca mooy waxtu yonent bi juddu looloo tax ni foo de wuute ñii ne guddi la juddu ñii ne bëccëg la juddu waaye luy dëgg mooy saa si mujj ci guddi bët set diggante guddi ak bëccëg daal foofu la juddu ndax yonent sallallahu alayhi wasallam su juddu woon ci guddi guddi fukkaree ko ci bëccëg bu juddu woon ci bëccëg it bëccëg fukkaree ko ci guddi moo tax mu juddu ci seen diggante ñoom ñëpp ku ji nekk am ci wàllam léegi nag ñu ngi tàng tàmbali mawlid bi suñu àggalee ñiy wax ci turu euh, président bi ñu dinañ wax min qabliha tibta fi dilali wa fi mustawdan aysa yuxsafu lwaraqu suma abata albilada la basharun anta wala mudgatun wala alaqu bal nutfatun <clears throat> tarkabu safina waqad aljama nasran wa ala algaraqu warata naara alxalili muktasaman تجول فيها ولست تحترق تنقل من صائب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من حند فعلها أتساء نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذاك الضياء وفي نوري وسبل رشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم وكون لم تفتح له أخلاقه أهرم مخلوق ثناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما بالحق بالحق والعدل وسلم على وآله قدره ومقداره العظيم متى يبدو في داجه البيم جبينه يلومس بإصباحه بجل متوقد ومن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لعقله نكالا لمريد وقر عليه بنبوة خاتم من الله برهان يلو يشهد وضم إلى اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمسين مؤذن ويشهد وشق له من اسمه جله وذو العرش محمود وهذا محمد خديبي ناقة معه معتجرا مثل برد كالبدر جلا ليلة الظلم وفيها طافي وهو صاحب بردته ما يعلم الله من دين ومن كرمه إن رسول للسيف يستضع به محمد يسلو في الآية مسلول وأبيض يستطغى الغمام بوجهه inna rasulullah sayfun yustadaau bi muhannatun min suyu bi la yamasuru wa abyada yastasqa alghamamu bi wajhi himarul yatama ismatun lil aramiri يلذ به الهلاك من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفواضل دام الدار النصارى في نبيهم واحكم بما شئت ما تنفيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظمه فإن فضل رسول الله ليس له حد فهو ربان ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيصه حين يهود أعدار الرمم لم يمتحنا بما تايا العقول به يستنى ليلا فلم نرتب ولم نيم آية الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد saxiratan wa tukki du tarfa min namami wa kayfa yudriku fi dunya xaqiqatahu xamu niyaa muntasallaw anhu bil hulumi fa mablaqul ilmi fii annahu basharun wa annahu xayru xalqillaahi kullihim man da alladi ma saa qat wa man lahu lxusna faqat muhammadul hadi alladi alayhi jibrilu habab محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر bal huwa kal yaquti bayna al hajar muhammadun basharu la kal bashar bal huwa kal yaquti bayna al hajar allahumma salli wa sallim ala man fatihiyatu li badiyel min fatihiyatu بدأ وجد براءة السهلال والخاتمية براءة المختم والكمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد bahri anwaarika wa maadini asraarika wa lisaani hujjatika wa aroosi mamlakatika wa tariqi shariatika almutalladi bi tawxidika insaani ayni lwujood wa sababi fi kulli mawjood ayni ayaani xalqika almutaqaddimi bi nuuri diyaayika salaatan taduumu bi dawaamika wa tabqaa bi baqaayika salaatan laa muntahaa lahaa duuna ilmika salaatan turdika wa turdi wa tarda bi anna an walidina يا رب العالمين لي سعادة من اسم أقسم وقد جبا إلا ما كن منهم فري بحبهم عز وجاء فبجاههم وباسهم طيب لنا عزنا واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سواه دانئة ربي بمدحتي شفي بالمنطق البديع أبغي بها محمدي دانئة ربي بمدحتي ربنا صل على خير لنا ممن على على السماوات العلى بذراب العلي حياة ربي أهلا بشعر المولد شعر الأعلى والسدد شعر النبي أحمدي شعر الربيع الأول شعر الفلاح والسرور شعر به سعد الدور

وانهار الفرح شهر الذهاب التراحي وفخرنا والمرح شهر النبي الافضل شهر الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص به الفوات وعز خادم الملل بشار الحاتم شر النبي القاسم وفاته وخاتم واخرين واولين على النشار الناصري للحق الشار الامري بالعرف الشعر ظاهري بكل واسف نكملي يا ربي أولا بشعر سيدي لأحمر وأسود من هذا سبق سددي يوم تدار رسلي قد كفى كلها أعباء وكلها بقوله أنا لا عند استدار الوجل يا لها من خطة جوابه في الخطة من ربه سلتعطى واشفى الذين تقبلين من ربي سبيل من على البشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل يا ربي شر خير الخلق شر جميل الخلق شر عظيم الخلق في المحكم المنزل وشر خير الخلق شر جميل الخلق شر عظيم الخلق في المحكم المنزل

علي جبريل هبات بكل نور مثلي على الليل اثني عشر في ويومي لغر وفي بذلك السحر ونور وفي الجليل لكل ما ظهر من خارق يعيد فكر في كرافي البقر كرافي البصر إلى مقام هلاله ورآته من عجب آمنة حين النسب سبابة ثم اقترب بسجدة التيرين البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئت من خجلي تدلى زهر كما ترى القصر في وحل الكسر بسلام المجد دليل الشيطان جر عظيم شاني من أوضح البرهان دون ما يبتلي وجنهم في نكدي لرميها برصدي وأصلها عم خدي من أجل خير رسلي يا رفيقي بما في ذو شيطان جراوي بشاني من عضه البرهان دعت ما في ابتلي بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل بالمولود في معاد الزولي

يوم صار تسر واستنارا بمن هوى الفخارا وغبرة من منزلين على البشار نيسان مولد خير إنسان قدوة أهل الإحسان والكاملين المكملين مات أو ساد من وفق ما أراد إله من سليم يا ربي بمرأتي سبيل بمنطق البديل بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لما نال اسمي من جدي ينجلي الأولين لو الآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل عمتي لعالي بعدتي ليالي في زينة المعالي كالجوهر والصديق فتي شفي بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي ربي الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه الحسنى والجمال في الحسنى لدى المقر الأثنى مع رفيق الأفدري كلما وليا وناصرا حفيا لا نقتسي قويا بجاه عبدك العليم

وكفيهم نوائب الدهر ما أفاتهم كثيرا أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما صبي خيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما فاتح لما سبق yebal fii nguur fi ay ndaw ay ndaw yoo ne ñi leen yebal leen a tànn fii ci Afrique gii nag nguur fi taxaw yëpp ñi ngi sukkandikoo parti looloo tax ñoom parti lañ gën a fonk ci gouvernement looloo tax nguur yi fi délégué ay kilifaay parti ñoom lañ tànn booleeg daraja yi nga ne tegal nañ leen ko kii ci wetu baay ci càmmooñam yàgg naa gàmmoo ñun fii xam ngeen kon loolu la bàyyi wax muy Amadou Cissé Diaby yi waaye kat bii yoon la Senghor bind bàyyi bii ñu ko Amadou Cissé Diaby moomu jëm si këram yoonu tey wii man la ko dikkal foofu la dëkk xam naa loolu waaye tey moom man Senghor maa ko xebal man la ñëwal bàyyi mu ne defe na leen loolu mu ko bind day góornóor mii toog ci wetam day jooram moom it na carte woowu Senghor bind ko loolu kii wuutu fi taxawaayam bàyyi nag ne képp ku ñuy xebal ci moom def na ñooñu ndaw yooye buñ xagsee ci moom di jëbbi kaleeb hebal bay moom day wax ne nguur daal xammee hut bànqaas bi ak dast bi lépp lenn la ci moom bépp bànqaas boo xam ci dast bi la jokku te fasu de yéena tàggoog dast bi bay ne booba bànqaas daal soo ca jàppee ngoyal yaa ngi ci dàtt bi. waaye buñ màggalee ñuy yónni tànn leen ñu dee kilifa. kii nga xam ne ci suñu réew mi gannaaw Senghor moo ci topp muy Mamadou Cissé Dia. buñ ko tànnee yónni ko ñu xam ne daal ñun fonk luñ ko yónnent bi.

waaye kat ñeenti parti de xët ñi ngi ci ñooñu la tànnit nag bàyyi ne kon nag nañ déglu ñooñu mu ñu wax ñu sànni ci kàddu nu déggandoo ko wasalaam ndax ñoom ñoom ñoo bokk mbir mi ba noppi nag ñu ci beneen cër boo xam ne dañuy wax ci lan bi président bi leen ebal kon nag président wax baa ngi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil ah, bi noo ngi lay nuyu di sant yàlla moom mi nu may nu guddi gi le ko gannaaw at yu bare yi nu ko fekkee fii toog ci sa wet yàlla maytinu nu fekke guddi gi kon nag alhamdulilahi rabil alamin ni ko waxee yàgg na lool nu ñëw fi wante nag président Senghor tey la tànn bi nu nekkee Kaolack te di ñëw gàmmu ba tey bés bii la tànn ni nu ñëwal ko fi nekkal ko làmmiñam jëmmal ko sëriñ bi ñëw fi la tey ci turi président Jawara mu ebal pour ñu ñëw teewee si jotaay bi le rajo rajo bi doxul na ñëw moom nga nekk ba réewi Russie fi mu nekk nii waaye mu joxe ndigal nañu tànn délégation boo xam ne maa ko jiite ñu ñëw fekk ci jataay bi nuyul la ko ziyaareel la ko ndokkeel la ci guddi gi la nga xam ne guddi gu màgg la ci lislaam ñun ñi nga xam ne ñun lañ ebal ñu ñëw. ñu ngi sant yàlla bu baax ci kaw fekkee jotaay bi ren ni ki ñu ko daan fekkee ci at yi passé gannaaw boo xamee ne suñuy njaatigee président si Dia wax na li nga xam ne moo gën a am fayda ci guddi gi tey te nga xam ne mbooloo mi dajaloo fi la yépp te yow lañ déglu si ndax du bési politicien te ñun politicien lañu dañuy ebal si file pour ñu teewel suñuy président yi dinaa ñaan mbooloo mi pour gàttal suma ci yónnent bi nga xam ne moom la président Jawara santaane loolu moo di ñu ñëw fii gërëm la ci sa taxawaay bi nga xam ne moom nga taxaw ci Afrique ñun ca Gambia ak Sénégal ñi fi nekk ñëpp réerewuñu bennoo bi nga xam ne moom la ñaari président yi di doxal benn réeroowuñu itam benn bi nga xam ne waa Sénégal ak waa Gambia moom la ñu nekk tax na be mbooloo mi nga xam ne tey ñu ngi dajee file ci uyu si oote boo xam ne yaa ngi ko oote ci islaam ñun kontaan nañu bu baax pour mun a ñëw teewe fi ndaje mile ngir li nga xam ne ñun ñoo bokk ak yow islaam bi su fekkoonte ni ki président Jawara sax ebaluñu ñu ñëw yow sëriñ bi xam nga ne man duma uute sa jetaay ndax fii laa yaroo fii laa jànge alxuraan fii laa màggee waxtu woo xamee ne ndaje xew na fi rek ñëw naa fi loolu moo tax ma ne man dama ñëwee ñaari tànka su ma tànki boppa comme doom ci kër gi ak taxawaayu président Jawara mu ebal ma pour ma ñëw àndandoor naa ak benn député boo xam ne moo nekkoon ministre of health bu njëkk ñu ko wax alhaaji Jere Dafe mu boole ma ak alhaaji a Lamine Cissé nga xam ne moom moo nekk digganteem ak mbiri diine yi mu boole ma ak alxaaji Ousseynou Dieng xam ne kenn la ci banqaati parti bi boole ma ak docteur Ibrahima Samba nga xam ne moom it beneen doom la ci kër gi amee suñu hôpital boole ma ak alxaaji Ousmane Seck nga xam ne moom itam ci parti bi la bokk léegi daal sëñ bi pour gàttal wax ji ñu ngi laa ndokke laat ñu ngi laa ziyaare ci guddi gi ñu ngi àndandoor ak président Cissé Dieye itam di la jaalee kilifa gi la nga xam ne moo génn àddina tey muy King Faisal di buuru jullit nga xam ne tey foo xam ne njiiti jullit mu nga fa am na naxar waaye comme ni ko président Cissé Dieye waxee àddina noonu la tëree tey ñu ngi tax toog di bég ci guddi gi ndig màggaay guddi gi ndig mu mu nekk guddi koo xam ne ci la yonent bi ganewoon àddina waaye ci beneen boor bi itam ñu ngeen naxarlu eh, faatu ci la yonent bi gane woon àddina waaye ci beneen boor bi itam ñu ngeen naxarlu eh, faatu bu di jullit bi la nga xam ne moo xew ci benn bés bi ñu ngi àndandoor ak président Dia di ñaan pour yàlla yërëm ko pour yàlla xareel ko àjjana ci barke bés bi ci barke guddi gi ak ci barke waxtu wi ñu ni tam ba tey ñu ngi ñaan mbooloo bi pour ñu ànd ak ñun ñu ñaanal la yow sëriñ bi ndax yàlla yàggal la ci suñu taxawaay ci suñu kanam yokk fa fan may la wér gu mat mat ba nga xam ne yoon wi nga taxaw ci taxawal islaam ci Afrique ak ci fudul Afrique mu àgg ni ki nga ko soxlaa ñun ñi nga xam ne ci politique bi la ñu nekk. dañoo sonn toujours di ay di oo ay kuréel yoo xam ne jubluwaay bi du dara lu dul boole boole bi xeeti Afrique loolu ñun ñu ne yaa ngi koy dimbale politiciens yi bu baax a baax sëriñ bi ndaxte jotaay bi le jotaay la boo xam ne réew yi yëpp yi gën a bari ci Afrique teew nañ fi tey kon nag yow yaa ngi dimbale politiciens yi ci seen taxawaay boobu la nga xam ne. dañ ko taxawee pour boole région yi pour ñu nekk benn pour yéwénal dund ak doomu adama yi jàppandil juboo ak koom-koom ba xam ne doomu aadama yi dinañ mun a tegu ci yoon woo xam ne moo di yooni njub te yoon yooni njub benn gënu cee màgg yooni islaam te xam nañ ne yow sa taxawaay yépp moo di màggal islaam saxal islaam yëkkati islaam ñu ngi laa ñaan pour yooyu yooyu itam sëñ bi nga ñaanal nguuri Gambia ni ki président ja waxee na nga ñaanal nguuri Sénégal nga boole ci nguuri Gambia boole ci président euh, Senghor ak président Jawara ak ay ministère am ndax soo soo ñaanalee Sénégal te ñaanal loo Gambie. dina am lu des soo ñaanalee Gambie te ñaanal loo Sénégal dina am lu des. kon nag ngeen wax na sëñ bi nga ñaanal ñaari réew yi lañ nga xam ne ñu ngi dendoo nekk benn te seen kilifa yi taxaw pour boole ñaari réew yi pour nit ñi ànd ci jàmm ak ci seen sago. Eh, léegi nag eh, sëñ bi ngeen baal maa xam eh, suma wax bi ci mun a gudda parce que ñun gan lañu suñu njaatige wax nañu wax yi yépp waaye ñu ngi àndandoor ak moom ci lépp ci bépp kàddu bu rafet boo xam ne wax na ko fi leen wasalaam. jërëjëf. jërëjëf. Baye de jërëjëf. alhamdulilah. Baye de alhamdulilah. président Amadou Cissé Dia. président Amadou Cissé Dia. suñu doom suñu xarit ni ko mu waxee. bàyyi ne suñu doom suñu xarit ni ko waxee. suñu dëkkandoo itam. suñu dëkkandoo itam. bu yàgg ba tey. bu yàgg ba tey. xarit yàgg na lool. bàyyi ne xarit yàgg na lool. jiitu na sax politique. jiitu na sax dëgg dëgg politique. bi fi tàmbalee ñëw. bi fi tàmbalee ñëw. benn sërif ñëw na fi di sëtu Cheikh Tidiane. bàyyi mu ne benn sërif ñëw na fi di sëtu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. feebar na ma nag mu utal docteur. feebar ne bàyyi nag ma utal am africain. te kat man kat bëgguma docteur ab tubaab utal ma bu africain. Cissé mii laa ko mbooleel. bàyyi leen Cissé mii si ca moñom la ko boole keroog. mu toppatoo ko bu baax ba xolam sedd mu ñaanal mu toppatoo ko bu baax ba xolam sedd guy mu ñaanal ko it nag. nga xam ne Vincent Auriel ba nga xam ne Vincent Auriel ñëw na fi. ci la ma mayoon médaille le don d'honneur. nekk dëkk boo dem rek sa dëkk bu nit taxaw sab liggéey nga fa te day xattu it nag loolu yàgg na lool te baay mu la wax boobu day dëgg dëgg yàgg na lool waaye ki ko denc day fàttiwu président Senghor itam président Senghor itam bi ko Lamine indee bi ko Lamine indee fii ko indi ba ci man indi ba ci ni ma la dénkoon sama bopp kat ne baay ni ma la dénkeewoon sama bopp kat. maa ngi la koy dénkee Senghor wala lu ko raw. maa ngi la koy dénkee Senghor mii ma indi. wala rek nu ko raw. ndax man day li ëpp ci sama dund wéy na Sénégal daal dëgg dëgg waa ji rek laa ci yaakaar. loolu itam lu yàgg la. leen dénkaane booba it lu yàgg la yow de doo fàtte dénkaane. am nay seede wax boobu am lay seede. ba tey day xam nañu ko fekke woon mos na ko fàttali Senghor bàyyi mu ne wax booba mos na koo fàttali Senghor ci seen ab jotaay ñoom ñaar naa ko seen wat sa wate bu njëkk ci Sine Saalum na ko sa wate bu njëkk ci Sine Saalum ba nga bëggee nekk député ñaareel ba nga bëggee nekk député ñaareel la ma ca def Lamine Gueye def ko ci Ibrahima Ndaw def ko bàyyi ni ko la ma ca def Lamine Gueye defu ko ca Ibrahima daw bii itam defu ko ca woon. ndax booba mënuñ ko. ndax dëgg-dëgg booba lay bëgg leen waaye mënuñ ko nag booba man rek a man. ne fàttewul gisoo néeg nga xamee ne nekk la député. bàyyi ne ko boo fàttewul dey xam na ne ci suma biir néeg nga xamee ne yow nekk nga député. ndax booba kaw la. bàyyi mu ne ndax booba day kaw la. bu këri tubaab yi tëjee. bu këri tubaab yi tëjee. amul fenn foo mën a téléphoné ci Kaolack. amul fenn foo xam ne mën nga faa dem téléphoné ci Kaolack. moom Senghor ak Ibrahima Ndaw yëpp. booba Senghor ak Ibrahima Ndaw yëpp. daanañ sol seen mbubbi taw di dox ci taw bi pour ñëw Medina pour téléphoné. daanañ sol mbubbi taw di dox ci taw bi dikk ba fii ci Medina pour téléphoné fi. pour bëgg a téléphoné. pour bëgg a téléphoné. Ah, loolu. bàyyi leen loolu nag. xarit bu yàgg la nag. diggaale dëgg dëgg xarit bu yàgg moo ko waral. diggaale bu yàgg la. diggaale bu yàgg la it. maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant. bàyyi na mi ngi koy gërëm boo demee da ko dégg mi ngi koy sant it. jawara itam. jawara moom itam. yow maa Aliou Diagne yow mii. yow mii la fi jawara njëkk a àndal bàyyi nii. booba day nekkagut li mu nekk. bàyyi mu ne booba day jawara nekkagut lii mu nekk. kanam Mame Aliou Diack boobu laa wax ne. waaye ci kanam Mame bii. booba day la ko bàyyi waxee ne. gam bi ci sa loxo lay nekk. gam bi daal booy boo góorgóorlu. ci sa loxo wax du teppeeku. mu ne ko su mu ne ko su bu fekkee loolu xam na. yaa moom foofa ko doon foofa de démb. waaye tey de kon da ko doon moom. xarit googu it ñoom dañ koy sàmm ba tey. bàyyi mu xarit googu mu seq Gambie ñoom it ñu koy sàmm ba tey. kii maa ngi jiitam ci. kii ne moom fekke na lu jiitu loolu. bàyyam. ndax maa li jaag nee bàyyam. ci man la jàppoon maa doon jiitam ci diine bi. la jiitam ci diine l'islam. ay doomam yëpp mu xama leen jébbal bàyyi léppam ñeexal leen su feeti quatorze heures su feeti yi ñëwee weer bu feet ñëwee feeti Noël ji feeti Noël bu dikkee moo koy xamloo rek bu ma yeewoo suba di dem jàkka ji rek fekk leen ñu ngi ñu ngi ci tant ci ron garab yi bàyyi mu ne lu mu koy xamee su yeewoo suba rek di dem jàkka ji rek gis leen ñu tant ci garab yi muy maanaam li jaag bi ak ñañ daa àndal ak loolu la topp ba léegi loolu day ñoom moom la topp ba léegi baaguñ ko kontaan nañu leen ci seen gouvernement fekkee ba bay mu ne kon day seen gouvernement kontaan ba fekk leen ci maa ngi ñaan bay nee mi ngi ñaan nag yàlla nangu yoro bi sama borom boromam bi sàmbali na suñ président bi. ak ñi koy ñi dimbalanteeg moom. ak mboolem ñi ak yéen waa Gambie. ak yéen waa Gambie itam. mu sàmmal leen seen président. mu sàmm yàlla sàmmal leen seen président yéen leen. dimbale leen. ba ngeen mën a dimbale seen réew. ba ngeen mën a dimbale seen réew mu xàgg fa mu mu wattu leen yéen ñëpp. mu wattu leen yéen ñëpp it. ba ngeen am ci aw ci yoon nga xam ne mooy njëriñ réew. ba ngeen xaw ci yoon woo xam ne mooy njëriñ réew. loolu maa koy ñaan ci guddi gu màgg gi. bàyyi leen loolu. mi ngi koy ñaan ci gi. Eh, li nga xam ne mooy musiba mi gaar nag. li nga xam ne nag moo di musiba mi gaar. adduna noonu la. bàyyi ne bii. doot rekk la ku ci boo xam ne doo ko weesu ku ci nekk bi ngay juddu yàlla daf laa sàkkal bés boo xam ne doo ko weesu bukk dikkee bu bés doo ko jàll ko jiitu itam waaye kat boobu bés boobu nag ci am naqar wu ci am du tax mu fàtte ñu fàtte mbég mi ñu ci am du tax mukk kat ñu fàtte mbég mi ci am yonent bi ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam ci bés bi la génn àddina itam ci bés bi la génn àddina itam li ba dee jotee jotee ci la dee jullit nag ñun jullit ñi nag dañuy fàttaliku bés bi mu juddoo dalil fàttaliku bés bu mu juddoo woon ndax loolu xéewal ak yàlla ci ñun ndax loolu day mooy xéewal ak yàlla ci ñun ñu fàtte bés bi mu dee ñu fàtte bés bi mu dee nag ndax loolu nattu la boo xam ne dañ ko war a muñ fàtte ko ndax loolu nattu la boo xam ne dañ ko war a muñ te fàtte ko it waaye humpale wuñ ne benn bés bi ci la yonent ci du ci la génn àddina waaye bi ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu ci waaye kat du tere kat muy bésam mbég ba tey ndax li ci nekk. yal nañu yàlla dimbale ñun ñëpp. yal nañu yàlla dimbale ñun ñëpp yaa rabbi. jox ñu barkeeb guddi gi. jox ñu barkeeb guddi gi. yàlla wattuñu. yàlla wattuñu. wattu suñ président. bi. wattu la yow mi mu yónni ci ñun. wattu Amadou Cissé Diagne yi nga xam ne moom la yónni ci moom borom kolere nga xam ne moom la ñu féetale. wattu gouverneur bi nga xam ne moom lañ fi taaj. sama doom yi nga xam ne mu ngi ci seen wet. doomam ji di Moustapha Niass nga xam ne mi ngi ci seen wet. moom dafa gàmmas rek rek. dafa ñëw kër baayam gàmm si kër baayam rek. naa ko sax ñu nekk gouverneur ak président Dia. bàyyi loolu la ko doon nekk président Dia ak gouverneur ànd ak ñoom. mu ne ko del man kat damaa war a jiitu ca place ba dem toog. dem ànd ak aadi rek ñëw toog. naa xam nag aadi dem toog. yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal. yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal. yéen day xam ngeen dara kon. ak alim jaag ak alim jaag bi ak mboolem ñi mu xandat. bàyyi mi ngi ñaanal yàlla ñun ñëpp. du ma leen ko jox wàcc suñ bopp. ku ñaanal Sénégal. ku ñaanal Sénégal gii. maa ngi ñaanal Sénégal. mu ne mi ngi ñaanal Sénégal. di ñaanal Gambie. di ñaanal Gambie it. di ñaanal Mauritanie. di ñaanal Mauritanie. di ñaanal Mali. di ñaanal Mali gii. di ñaanal réew yëpp ba Thiès. di ñaanal mboolem réew yi. Nigeria ba ca Soudan. Nigeria ba Soudan. ba ca Misra. ba ca Misra. ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. ci na samay doom nga fa. bàyyi ne réew yooyu. li ñuy fasante ko lépp. réew mu ci nekk ay doomam a nga fa. bi jaay say doom lañ. réew mu ci nekk ñu ngi a toog. réew mu ci nekk lu ca bàyyi ko toog ci la ci kanam. mooy professeur yi nga xam ne. mooy professeur yi nga xam ni. gouvernement Misra ñoo Misra. ñoo ko xabal bàyyi nii ci liggéey bi ko war ci diine l'islam. ñu dikk jàppale bàyyi nag. di ko dimbale ci njàng mi ndax xam-xam bi gën a yokku. ba muy am kattan di wér. bàyyi na ba muy am kattan tey wér. soxla moom kenn ku ma dimbale ci njàng. booba daal dëgg dëgg njàng moom soxla ko ci dimbale mbaa nga di ko difi. nangu moo ne kenn ku fi jógee di wuti fenn xam-xam. booba daal nanguwut kenn jógee fi moom dem fenn ñu di la fa xamal lenn. waaye léegi mag ñëw na. waaye léegi nag ak mag ñëw na. soxla naa lu ma dimbale. soxla naa lu ma dimbale. soxla naa lu koy mën a dimbale. lu ma remplacé ci njàng ma ci njàng mi tam nekk fii it nag. te yàlla ma ciy dimbale. te dëgg-dëgg moom de yàlla nga ko ciy dimbale. jàngal naa ay fóode yoo xam ne. jàngal na léegi ñu ngi samp daara. fóode yëpp dégg nañ leen ñu samp ay daara. xam ne jamono. xam ne jamono. ku ma dimbale toppul benn taalibe ci ñi may jàngal sax amoo ko. ku ko dimbale. toppul ko benn taalu bi rek ci mboolem ñi muy jàngal xamut mooy jàngale moo leen di toppul gannaaw gi. àll yooyu gën a gàtt ndax ko jàngal. a gàtt kii ndax dari yu xamut kenn ku ko mën a toppul. léegi alhamdulilah daara yu bëree ngi fi. léegi daal alhamdulilah yàlla yàlla dolli daara yu bëree ngi fi. Eh, misra may suñu loxo ci loolu. loxo ci loolu loolu day sa barke rek ko mën jaami wala sar ki nga xam ne. jaami wala sër gi xam ne. junni ak luy bëgg a mat ñaar téeméeri at. junni ak luy bëgg a ñaar téeméeri lañ ko samp. lañ samp jàng boobu. muy tas xam-xam ci àddina si yëpp. muy tas xam-xam di ko wasaare ci mboolem àddina. jaami wala ci ñun. jaami wala sër ci ni fanaan tey ci ñun. fi la ñuy xënd wala te dëgg-dëgg. te dëgg-dëgg. xam-xam. xam-xam daal. misra la cosaanoo misra daal fa la xam-xam cosaanoo jàng naa ci téere maa ngi ko nettali keroog bi Cheikh Lasar ñëwee bàyyi mu ne jàng na ci téere keroog ba fi Cheikh Lasar ñëwee mi ngi koy nettali ñu ne xam-xam Medina la sax foofu lañ ko béyee ñu ne xam-xam Medina la sax foofa lañ ko béyee fa moom mi sos xam-xam bi ndax fa lañ ko bojjee ñu ne Baxdaad day fa lañ ko bojjee ca mbar ma wal ko wal ko it nag misra fa lañ ko toggee misra nag fa lañ ko toggee lépp yobos réew yi ci des ñor xomm Afrique ak réew yi ci des ko lekkee fa lañ ko lekkee alhamdulilah xam-xam Medina la juddoo bàyyi mu ne xam-xam Medina la juddoo jàppal Baxdaad lañ ko bojjee. Baxdaad lañ ko bojjee. wal ko. wal ko fa yëpp nag. foofu la xulafaaw yi newoon. foofu la xulafaaw yi nekkoon. foofu Sidina Ali dëkkoon. foofu Sidina Ali dëkkoon. ñu wax yonent ne mooy buntab xam-xam. ki yonent wax ci xaqam ne. moo di buntab xam-xam. waaye misra fa lañ ko toggee ba ñu mën koo lekk. waaye nag misra lañ ko toggee ba ñor xam ñu mën koo lekk. waaye ñun Afrique it ba ko misra toggee lekk nañ ko. waaye ñun Afrique gii. dëgg dëgg ba ko ISRA toggee lekk nañ ca te kenn xëppale wu ñu ca it nag. kon nag. kon nag. su ISRA ñëwee. su ISRA ñëwee. di dimbalante ak ñun. di dimbalante ak ñun. te lépp yàlla ak baaxam suñu président bi. te lépp day bàyyi ne yàlla ak baax ak seen ora. ñoom samay xarit lañ ñaan naa leen professeur yi ñëw di jàngale. bàyyi ne ay xaritam lañu ñaan leen. ne damaa bëgg am ay professeur yu fi dikk di ma dimbale ci njàng mi. waaye. waaye kat. bu ko dëgg dëgg bu ko Senghor nanguwu doon duñ dikk. waxuma mu nangu ko. bàyyi waxut nangu gi rek yem ci kat. waaye ba mu nangoo dafa bind leetar Sadat. kay xatte Misra. kay xatte Misra. d'accord na ci mi ngi koy ñaan. ne ko d'accord na ci. moom it day mi ngi ñaan loolu mu dikk. loolu tax ñu mën a ñëw. bay ne loolu moo tax. gaa ñii ci kaala yi mën a dikk. su duhu doon loolu kat duñ fi mën a ñëw. mu ne dëgg dëgg bu doxu doon loolu. duñ fi mën a ñëw. kon nag moom mi ñuy dimbale ba ñu am jàngalekat yi ñëw. bay ne kon nag moom mi ñu dimbale ba ñu am jàngkat yu mel ni gaa ñii toog. ñu ngi koy ñaanal te ñu ngi koy gërëm. kooku daal bay ne ñu ngi koy ñaanal te it ñu ngi koy gërëm kat. te bàyyi ne lu feeñ ak lu nëbbu fu ñu ko. ñaanal Sénégal rek ñaanal. ndax dëgg-dëgg ku ñaanal Sénégal de luñ ca biir booba ñaanal nga ko. Sénégal dafa taxaw turu seen wax. ndax Sénégal de taxaw turu seen wax. tudd Senghor Senghor tudd Senghor. boo ñaanalee Senghor ñaanalee Sénégal bàyyi leen ñaanal nga Senghor boo ñaanalee Senghor it booba ñaanal nga Sénégal. ñu ngi ñaanal Senghor yal na ko yàlla wattu. bàyyi ko yàlla wattu yaa rabbi. yal ko yàlla dimbale yaa rabbi. xiir ko ci luy jëriñ réewam. te dimbale ko bam sottal ko yaa rabbi. ñu ngi ñaanal jawara itam loolu. ak mboolem yi ci des itam. yeneen ministère yu bari. yeneen ministère yu bari fi. bëgg ci yeneen réew. jógee ci yeneen réew. waaye ci seen turu bopp rek lañ ñëw ñëwuñ ci turu. waaye ci seen turi lañ ñëwuñ ci seen turi président. ay ambassadeur ngi fi. ay ambassadeur ba tey ñu ngi fi. bu Misra ngi fi. bu Misra mi ngi bu Mauritanie ngi fi. bu Mauritanie itam mi ngi fi. Pakistan bu Pakistan moom it mi fi. bu Nigeria. bu Nigeria itam kooku it mi ngi fi. ambassadeur. Hmm? Iran it. bu Iran it kooku it mi moom. raw na ministère. raw na ministère. benn parti rek. ministère benn parti rek lañ ko dégg. ci lay wante. wante. ambassadeur moom réew ma yëpp la woon. ambassadeur moom fuñ ko moo wutu réew ma ko fa taaj népp kenn nit la ko xam ne daal mu ngi toogal xeetam yépp kenn nit la koo xam ne xeetam yépp la toogal ñoom it maa ngi leen di gërëm te maa ngi leen di bàyyi leen ñooñu it mi ngi leen di gërëm te di leen ñaanal yàlla di ñaanal seen réew di ñaanal seen réew yi leen fi taaj ñu fekke jotaay bii di leen ndokkeel itam di leen ndokkeel ci guddi gii nga xam ne ñu yéen a ko bokk te wuutewu leen ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf yow mata fagat kóllëre doo ko fàtte doo ko yàq su dee dégg nga dara de alhamdulillah sayidina muhammadin ashraf xalqillahi tabaraka wa taala wa ala alihi wa sahabatihi wa tabiin wa tabiin bi ihsan ila yawmi ddin أما بعد فإني أوجه إليكم إخواننا العرب شكري وتهنئتي لكم ولبلادكم اعلموا أن كل واحد منكم يا أصحاب المعالي سفراء نائب an ummatihi kullan laysa ahadukum mujarrada wasirin kullukum naibun anil ummati jamian wa kullukum ummatuhu sadiqatun lana wa nahnu sadiqun laha kullukum raisu sadiqun lana wa nahnu raisun lahu wajjihu ilaykum taxiyaati wa tahaani wa shukri fi hadi leylati almubarakati leylati dikra mawlidi nuuri mawlidi alhuda mawlidi mawlidi alxayraati walbarakaat li jamii shuubi wal umami ونحن نحتفل بهذه الذكرى محبة وتحظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة مع جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وتشاركوننا بحق ونحن نشارككم بحق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا بركات هذه الليلة وأن يجعل الخير في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وتحمل تحياتي إلى بلادكم الغالية عندنا jumhuriyatu misra al arabiya wa pakistan wa mauritania wa iran wa nigeria alladina masalahum huna sufaraahum walqaimu bi amali sufaraihim wa ana uqaddiru hada al amala taqdiran wa ujabu bi hada al amali ijaban aziman naam wa kadalika munazamatu alfath munazamatu alfalastiniya almujahidu almujahidatu almukafihatu fi sabili tahriri biladiha wa man qutila duna diinihi fa huwa shahidun wa man qutila duna watanihi fa huwa shahidun wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun wallahu tabaraka wa taala amarana bi xitaali aadaai l islam aadaai l watan wal qitaal bi xaq in nasarana allahu naglibu ala aadaina wa in ibtalaana fa gulibna fa nanu ila ihda alxusnayayn imma imma alnasru والغنيمة وإما الشهادة ورضا الله تبارك وتعالى ودخول الجنة نعيم مقيم إلى الأبد لا أطيل عليكم الكلام وتحملوا تحايانا إلى بلادكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبلغه جمهورية مصر العربي أعترف بالجميل للأساتذة الذين أرسلوا إلينا هذه البعثة الكريمة التي تقوم بالواجب وفوق الواجب ونحن سررنا بهم غاية السرور ووافقونا غاية الموافقة لأنهم علماء عاملون أتقياء mataana allahu bihim jamian wa mataakum bihim jamian wallahu yansuru rosa biladikum yansuru rais sadat wa shaa iran wa raisu mauritania wa raisu nigeria wa raisu pakistan wa wajihu lahum shukri wa tahiyati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wayel wayel fi nekkoon ba fi dara nekkut te bu fi yépp jógee moo fiy des yàlla moomu di suñ borom defal nañu bi ma nga xamee ne soob na ko mu amal ay mbindeef la sàkk mbindeef yépp kenn xamul dayoo di yàlla sàkk ci mbindeef ñu dëkk àdduna si lu jiitu aadama mbindeef yi ñëw bu seen jamono wéyee rek ñu wéy ba yàlla bind aadama aadama la yàlla mujj a bind bi aadama ñëwee yàlla def ko muy doomu aadama yàlla teral doomu aadama ci mboolem lu mës bind doomu aadama la gën a tedd wax na ci alquran ne wala xat karam naa bani aadama wa xamal naahum fi lbarri wal bahri wa rasaq naahum min atayibaati wa fadal naahum ñoom doomu aadama yàlla tëral na leen bee ñooy xalifa yàlla ci suuf dale ca aadama ba tey suuf si ay doomu aadama ñoo koy àtte de lépp lu yàlla bind muy suuf muy asamaan muy garab yi muy jur gi muy njaaxaale yi muy géej yi muy jën yi dëkkee géej mbooleem muy njanaaw yi nga xam ne ñoo dëkk ci jaww ji mbooleem lu yàlla sàkk muy garab yi nga xam ne samp na ko ci suuf si lépp doomu aadama yee ko moom moo tax mu ne moo leen bindal lépp loo xam ne bind na ko yàlla bind na lépp lu mu bind ngir doomu aadama rek ñoo koy jariñoo suuf si ñoo koy dëkkee asamaan si ñoom lay tawal géej gi ñoo ci tukki di doxi seeni soxla waaw di dikk jën yi ñoo koy napp di dundee jur gi ñoo koy eh, moom loo bu leen neexee ñu di lekk yi war leen waxamal naa moom fi barri wal bahri doomu aadama rek a jagoo war mboolem lu yàlla bind doomu aadama moo ciy war sirru bi nekk ci war nag kenn ñemewu ko firide waaye daal ñu xam ne doomu aadama rek moo jagoo war de doomu aadama nag ba nga xamee ne yàlla sàkk na ko muy ndox ma niiw nekk ci biiram ndoxam dafa tëdd waaw ci biiram ndeyam geganoo reti ndeyam de ba mu juddoo yàlla di ko waral ci gannaawam ndeyam yaayam di ko boot yërëm ko lool mu gënal ko sax boppam ba nga xamee ne waaw ne du ñu yëpp màgg ba nga xamee ne kenn mënatu koo boot yàlla dal di ko warloo waaw ci daaba yi def ak saxaar yi bu fekkee ni tukki saxaar ndox automobile yeeg ak avion yi léegi ci jamono ji wax na comme limee te yàlla tuddee waruwaay ne wal xayla wal bixaala wal xamira li wax na wa ca ne wa yaxluqu ma la taalamoon yàlla mi bind fas ndax ñu di ko war mu bind bax la di ko war mu bind mbaam ñu di ko war ne ne dana bind itam lu ngeen xamul de loolu saxaar yi moo ci jëkkoon a feeñ yàlla sàkk ay saxaar ñu di ko doxee ci géej gi gannaaw gi mu sakk saxaar jéeri far ñu di ko doxal ci jéeri ji loolu kenn loonu léebu yaaram mu jëkk inna safinata la tajri alal yabasi léegi saxaar jéeri moom waaw dafay dox ci suuf su wow rek yàlla sàkk na ay waruwaay yoo xam ne ci jaww ji la ñuy dox refar mooy aw nga xam ne moo xew ci jamonoy léegi de boo lëggee mu def lu ko soob de waaye waxu ko malaataale na damay wax ne maa lu nekk xaj na ci de yatti maa ci alxuraan amul lu ci xajut de balka sa boobu bi maanaam yooyu soobee almihi wala maa yaatiin taawiloo kooku maa moomu lu nekk xaj na ci de naka noona wa yaxluqu maa laa taalamuuna de wa allamaka maa lam takun taalam yàlla bi mu sàkkee yëf yooyu yëpp doomu aadama yi la ko sakkal ngir teral leen mu wërsëgal leen ñam yu neex rek lañuy ñuy dunde jur gi ci ñax mi rek la far bu ñuy lekk dugub bi itam xëy na dañ koy dañ koy <clears throat> xar na rek jox leen ñu yëy wala bu ñu teddee ba tedd ñu jox leen pepp de ñu yëy pepp ma waaye doomu aadama moom balaa lekk dugub dañ koo wol dindi cox ba togg ko toggale ko ci ay xeer daañ ñilu muy ndox ñu def xorom def sanqal def ab rënd mu soog bi basaab ki gën a tuuti sax yooyu dana ca daje doomu adama soog koo mën a lekk rek mu jox ko wërsëg yu neex yooyu mu teral ko itam bee yàlla mbooleem li mu yónni ci yónent ca aadama ba ci gën ji mbindeef yónent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yëpp ci doomu adama da leen yàlla yónni def yonent amul ci jinne doomu aadama yi rek la yàlla nii ci yàlla ci doomu aadama rek la yàlla wàcce ay téere wàcce na téeméeri téere ak ñeneenti téere waaye yëpp ci aadama ki doomam la ko wàcce def ba nga xamee ne moom la yàlla teral ba wàcce ci moom téere moom la yàlla teral ba togg ko jëf tëkku ko dig ko soo xamee ne def na li ko yàlla sant yàlla def koy fay ci kër a xéewal ga muy aljanna su fekkee ni mooy na la yàlla santaane yàlla dina ko buggal waaw ci kër ak mbugalam nga nga xam ne sàkk na ko ëllëg de loolu mbindeef yi ci des xamuñ jooju daraja de li yàlla aaye doomu aadama yi xam ne doomu aadama ji ko ci def tooñ nga sa borom te da nga gis ne doomu aadama yu xées nga bàyyi may moom la ñuy liggéeyee ci mbedd mi waaye yàlla tegul den jenn jëf xaguñ ci jooju teraanga rek ba nga xamee nag neen téere yépp ci doomu adama yi la wàcc juróom fukki téere wàcc na ci siisu doomu adama ñett fukki téere wàcc na ci Axnoox mooy Idris moo jëkk a bind fukki téere wàcc na ci Ibrahima fukki wàcc na ci Muusa lu jëkk tawreet ak tawreet ak Linjiil ak sa ak Furqaan muy téeméeri téere ak ñeenti téere ba yonent yàlla Muhammad ñëwee mbooleem téeméeri téere ak ñeenti téere yooyu ne yépp yàlla dajale na ko ci alxuraan jox ko yonent bi rek te yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam moom rek jagoo téere bi yàlla wàcce ci moom ñu xeetam di ko jàng ba wattu ko di ko tari de da nga gis ko ne ko tuuti alquran ne ci dënnam de Moussa ñaanoon na boromam ne ko gis naa aw xeet woo xam ne seen kaamil ci seen dënn la nekk may ma ko ci sama may ko bani Israël mu ne ko bul jege alali jidim loolu xeetu amadoo ko moom xeetu amadu rek ñoo jagoo seeni kaamil nekk ci seeni dënn de alquran jooju bi nga xamee ne yàlla wàcce na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko muy mujisaat gi nga xam ne moo gën a màgg ci mboolem mujisaat yi yonent bi de sallallahu laa wa sallam yonent yi yàlla yónni li ñuy xamee ne yonent yàlla lañ mooy ñu indi ay mujizaat ak yonent bu ci nga ko jox ci kawteef mooy juróom-ñeent ci kawteef de yonent nag moom sallallahu alayhi wa am fakk xadim lañ téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeneenti junne ku ci nekk gis nga ci yonent karaama koo xam ne yow kenn yaa ko gis keneen gisu ko de xanaa bon téeméeri ci téeméeri junne karaama ngoo xaadde ba noppi yàlla def naa alxuraan muy mujj saadde alxuraan lépp yàlla gaarloo ante naag yonent gaarloo ante waa Quraysh ci alxuraan lépp ku day ni tamaati lin soo jinnu alaa yaatoo bi misli hada alxuraan yi laa yaatoo na bi misli na ba'duhum ba'dan dañuy dimbalante sax ba nga xamee ne xam nañ ci def lu mel ne alquran ne faatu bi hasbi suwarin mislihi muftariyatin fukki saar rek na ngeen def boobu lu mat fukki saar rek yu mel ne alquran loolu itam ñu lott ja rek mu gaarloonte wenn saar rek faatu bi suratin mislihi wenn saar fa in lam tafaloo walam tafaloo li gën a naqari Quraysh ci àddina te amuñ amut paj-paj mooy li leen yonent ne li ma leen wax defu leen ko te du ngeen ko def mukk te bëgguñ lu mooy fernoo yonent bi te mënuñoo mënuñoo ferloo loolu de jéemuñ ko te duñ ko jéem mukk la ba àddina ba ba fa àddina yi am de benn saar ci alxuraan moo gisaat la te saar wi gën a gàtt mooy kawsara ak lixlaas ku ci nekk ñetti aaya la kon ñetti aaya yi ne ci alquran nekk nekk na kon alquran juróom benn junne ci aaya te ñetti aaya yi nag di mujjisa kooku ñaari junne yi mujjisa te ngoo xaaraat yonent bi sallallahu tax alquran mooy moo gisa bi nga xam ne moo gën a màgg ci mu gisa yi de moo tax ñu bari gëm nañu rek ngir dégg alxuraan waaw bu ñu déggee alxuraan rek dal xam ne ci wax du waxi doomu aadama ne moo gën a moo gën di dégg na alxuraan daf ne wax wallaay wax ji ma dégg du waxi nit du waxi jinne te wax ji le ma dégg xam ne ren xam naa meññat am na suuf am na kaw te wax ji ma dégg wallahi dafay kawe waaye duñ ko kawe mu ko àddina ne ñu ne ko ñu ne saba al walid ñu ne walid jàng na de waaw waaye dëgg xurees yëpp danañ jàng de aboo ne baleen ma moom <laughs> man danaa ko murtat di ñëw fekkati waaw fekk walid ca ne ko ñu lay ndax dañoo dégg da ngay yalwaani waaw bu tax a dem ci bëgg a jébal yi ci Muhammad mu ne ko yaa loo dikkee xam nga ne Quraysh day ku ma paaral amu fii waaw ba di ma sadox mu ne ko loolu la wax de waaw mu ne ko loo dégg ci dem di topp Muhammad mu ne ko li am daal mooy wax ji ma dégg du woy du mbuxaaba du njabar du ay nar du lu nit wax du lu jinne wax wax ji ma dégg am nay ren am na kaw am na meññet te wax ji ma dégg fay koy waaye lu yàgg yàgg duñ ko koy de Abu Jahl ne ko fokk nga weddi nag ndax soo jengee daal topp Muhammad Quraysh yépp daañ jeng de mu ne lu may wax da ngeen di wax ne Muhammad waykat la ndax mas ngeen koo gis mu màndax benn bayt xam ngeen ne yéen gën a mën a fen Muhammad du waykat de Muhammad buy nettali way sax waaw du ko mën a àggale yonent daana misaaloo baytu waykat bi naa sa tubdi lakal ayaamu maa kunta jaahilan wa yaatika maa lam tusa man lam tusa wii di bil axbaari noonu la ko daa nettalee moom yonent wa man da man la ko baytu ba màgga de te wa yaatika man lam wii di bil axbaari moo gën a fasaa ñépp nag te jiital hamda moo gën a fasaa waaw jiital fadlatu moo tax moom mu jiital wa yaatika man lam tusa wii di bil axbaari naa ko def alquran jooju mooy mu gisaat bi nga xam ne wàcce nañ ko ci yonantu am na fukki maas ak ñenant léegi ba tey muy gën a xees te yonantu yëpp amoon nañu mu gisaat naam waaye ku ci nekk sa mu gisaat dem na nekk na ngelaw léegi kenn gisatu lu ca bokk rek waaye mu gisaat bi nga xam ne fay dund ak ñun ba àdduna jeex te du fi jóg te du dara moom amul jëmm amul dara ay xaraf yi ñuy wax rek la jooju doole yàlla mi ko jox alquran jox ko yonent bi sallallahu kooku rek mooy ji nga xam ne moom lañ war a jaamu mooy kenn te waaw ñu di ko jaamu ba yàlla teralee doomu aadama yépp nag mu tànn ca jullit ñi de ñoo ñooy ñi nga xam ne waaw ñoo gën ci doomu adama yi de doomu adama gën ci mbooleem lu yàlla bind jullit ñi itam tey xeetu yonent ñoo gën ci mboolem doomu adama de kuntum xayra di uxrijat linnaasi yàlla wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeet wi gën ci xeet yi ndax lan taamuruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkari tu'minuna bi wa tu'minuna billah <coughs> gën gi nga xam ne xeetu yonent gën yi nag ci yetti jikko yooyu rek lay jóge de du ci melo bu doon weexaay yahud dañoo weex du ci cosaan waaw yahud yi Ibrahima ay seen maam mi ngi aju rek ci yetti jikko yooyu gëm yàlla di digle lu baax tey def lu baax di digle lu baax di tere lu bon te balaa digle lépp fekk dafay jëfam de ku digle sa jëf daañ la toppaloo waaye ku diglee lu baax te toppaloo ca dara nga tere lu bon ba noppi di ko def booy itam waaw booy diglewu la de yàlla mi nga xam ne moo tànn xeet bi nag ci lu mu leen tànne mooy yónni gi mu yónni si yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci xeet wii de muy mujj ak yonent yi tey seeni ilimaan te moo leen di jiite bu ñu demee fa yàlla bu ñuy jàkkaarleeg yàlla mooy nekk mooy xutba de kenn du wax waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Insa ak ña nga fa naam waaye kenn du wax yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy wax de boo xamee ne yàlla mer na ba bëgg a boolee ñi gëmoon ak ñi gëmul ñëpp itam kenn du ram mu yonent sallallahu alayhi wa loolu mooy taxaw di ramule mooy jëkk a dugg aljanna sallallahu alayhi wa sallam dugal xeetam moo tax yonentu moomu mooy gën ci yonent yi téeréem bi moo gën ci mbooleem téere yi diineem ji moo gën ci mbooleem diine yi wala moom rek ay diine sax inna diina indallahi al islam wa man yabtaxi xaara al islaami diinan alquran saxal na ne lislaam rek moo di diine ku jàpp diine bu ko moy yàlla du ko nangu ci yow de yàlla mi ñu tànn may ñi yonent bi yonent bi mu ñu may nag ci guddi tey gii la wàcc ci àddina di doomu aadama di dox ci suñ diggante nga xam ne mooy jëmmi sariyaatu de mooy alquran ji nga xam ne moom laa doon wax tuuti ci moom léegi yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi alquran de lépp lu mu wax alquran la lépp lu def alquran la sariyaatu mooy lan sariyaatu mooy lu yónnante digle mu dal di war ak lu mu tere mu dal di haram ak lu mu def moom ci boppam ñu dal di ko war a roy ak loo xam ne def nañ ko ci kanamam waaw te te te weddiwut ko ndax yónnante sañ la noppi ci ci lu ñu sib de lépp lu ñu def ci kanamam te muy lu ñu sib waaw weddi ko war na ko de lépp luñ def ci kanam yonent te waxu ca dara rek waaw loolu sariyaatu la rek inaa antal naa léekat kitaaba li tax koo bàyyi naa si dina arakallah moom lépp loo xam ne yàlla wan na ko ko rek su ko àttee mooy ba nga xam ne moom la yàlla wàcce la gërëm ca kaw asamaanam ya de yonentu boobu guddig tey gii la juddoo ca Makka ca kër abi taalib ci xuru abi ba ba mu juddoo makka moo tax makka di gën ji dëkk yépp sallallahu alayhi ci guddi teg yi la juddoon kera ba yonent